wa qaalat ulaahum li uxraahum famaa kaana lakum calaynaa min fadlin faduuqu alcadaaba bimaa kuntum taksibuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya fanweer bi ak juróom-ñeent mu ne nag wa qaalat mu ngi wax ca la nga xamante ne nii moom la waa safara wal ciyaadu billah bu ñu fa duggee ñu juug leen fa ba ñu def ay mboolooy mbooloo na nga xam ne noonu la ñuy rëbbantee seen biir ñi mujj ñëw fiis fa seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen doon jiite ji bon di leen ci xërtël di leen ci dëgëral naan leen nii la gaay di leen rëbbante ñaan borom bi ñu daal di leen fulanil mbugal mi ci seen kaw suñu boroom xamal leen ni yéen xanaa xamu ngeen li xew li kun leen def ku nekk ci yéen rek am na li nga xamante ne nii mooy mbugal moo xam ne des ku koy fulanil waaye yéen xamu ngeen li demee li mu demee de léegi nag muy continuer mu ne wa xaalat comme que ñu mujjee ñëw ñoo doon ñaan seen borom ñu fula dil ñi leen fi jiitu woon waxaalat léegi nag ñi leen fi jiitu woon di tontu nag ne waqaalat mu wax wulaahum ña nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci safara te nekkoon seeni kilifa ci mbon li uxraahum wax ñii seen gaay yii di mujjee dugg si nii biir safara ne leen fama kaana lakum alayna min fadl moo yéen da ngeen a am dara lu ngeen benn ngëneel bu ngeen am suñu kaw lu tax ngeen di ñaan suñu borom di ñaan yàlla nii di ñaan borom bi bu fulandil ñu mbugal mi yéen da ngeen a am yéen ban gënil ngeen am ci suñu kaw ginuñ leen woon a yées de noo non non kon nag yéen daal fa duuqu mos leen ma ne ñuy wax ñi nga xam ne ñoo leen toppoon naan leen fa duuqu ma ne mos leen laa wax yéen it yéen tamit aladabu mbugal mii nga xam ne ñun ñépp a ngi fi bima kuntum buum ci sababu li nga xam ne moom ngeen fàggu woon nekkul ci sababu ñun ñoo leen réeral non da ngeen cee àndoon mu neex leen ngeen naan lan kon nag mbir maa ngi képp koy na yàlla tax de bu yàlla taxul wallahi alladhi la ilaha illa hu bu leen borom bi dimbali wul wallahi fii ngeen di mujj alaala xillaa u waxoon na gis nga ñi nga xam ne ñooy copain wante yeeg gaay gépp xaritoo goo xam ne yàlla taxul yàlla lalu ko mooy ne ci tas la jëm te bu ëllëgee ak noonoo lay doon moo tax mu ne ba'duhum yawma idin li ba'din adu illa al muttaqin lenn li ci leneen li dañuy nekk ay noon ba mu des ñi ragaloon borom bi tabaaraka wa taala léegi nag kon ñu jiitu daal lii lañu wax ñi nga xam ne moo juddee ñëw doon leen ñaan ñu fulandil leen mbugal mi suñu boroom ne innal ladina kaddabu bi ayatina gis nga gaa yi nga xamante ne nii ñoom ñoo weddi woon suñu laaya yi wastakbaru anha ñu daal di ciy réeréelu ne duñu ko doxe te bañ nag ku ko nar a doxe sax ñu daal di lay mbugal suñu boroom ne gaa yële bu ñu deewee la tufattahu lahum abwaabu sama mooy ne gis nga kenn du leen ubbil asamaan yi mooy bu ñu deewee même ruux yi du yéeg de non moom bu yéeg xam nga keroog waxoon nañ ko fan yee nga xamante ne mooy nit ki am bu dee jullit la kon ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xam ne mooy malaaka mi bu jëlee buñ jëlee ruux gi nga xam ne day neex ñu génn ko ndànk daal di koy lema daal di koy def ci benn lem ko def dëggal ko foo xam ne fu baax la di yéeg moom mu xeet xeet gu neex bu yéeg fu mu yéeg ñu daal ñépp daal di malaaka yi bu ñu ubbee asamaan yi ñu kontaan naan ah xet gi neex la kii mooy kan ñu naan ko fulaan ibn fulaan diw di doomu diw waaye bu dee ñoo xamante ne ay yéeféer lañu ñoom non seulement bu ñuy jël li nga xamante ne nii mooy seen ruux yi dañ koy bif kon ñi nga xamante ne noonu lañ ko gisoon fan yee ñi nga xam ne malaaka yi dañuy jël seen kii yi di dóol yadribuna di duur seen xar kanam yeeg seen gannaaw yi buñ leen di fay nag di faat kon nag ñooñu nag bu ñu faatoo suñu borom ne kenn du leen ubbil buntu asamaan yi de wala yadxuluuna na te kenn du leen dugal aljana ëllëg mu ko xanaa lii mooy nan mooy seen ruux yi du yéeg asamaan fan la jëm di dem illiyuun déedéet moo taxoon mu ne kalla inna kitaabal fujjaari fii sijjiin mooy ne li nga xam ne téere jëfu li nga xam ne mooy fujjaar yi way jom ñaa ñi nga xam ne ñooy kaccoor yu mag yi bokkaalekatu yàlla yi yéefér yi te fa gën a suufe la jëm te seen ruux yi it foofu la la jëm kon nag suñu borom tabaaraka wa taala mu ne nag kon nag du ñu dugg aljana te du ñu leen dugg du ñu dugg aljana xatta xanaa ah yalijal jamal du ñu leen ubbil buntu asamaan yi te du ñu dugg aljana loolu yalija mu dugg aljamalu gëléem fii samnil xiyaat ci bën bënu li nga xamante ne mooy puso bi ñuy ñawe li ñuy ñawe gis nga bën bën bu sew boo bële nga xam ne boo yoree benn wëñ sax am na lu muy demee ngir nga dugal ko ci day jafe lool di ko tooyal ak lu ne ngir mu dugg te léeg-léeg day jaf nga naan waaye diw joxal ma booy bee joxal ma ngone see moom moo ma gën a neexi bët ngir mu dugalal ma léegi bu dee loolu moo dul dugg lan ngay xalaat ñu la jëlee. loolu nag moom lenn kese lay tekki mooy ne de toute façon ñi moom duñu ñu dugg aljana loolu lenn la rek waxinu arab la. mooy wolof rek boo ñëwee ab wolof di ko laaj naan ko waay waay doo ma may lii mu ne la bu ma la ko mayee de mooy bu ginaar saxee bëñ loolu mooy du ma la ko may loolu façon wax jii kese la moo tax moom ku weddi yàlla nekkub yéeféer ba dee kooku moom mooy ki nga xamante ne amul yonent bu ab yonent du malaaka bu jege borom bi du waliyu bu jege bu alayhimu salaatu wassalaam boo xam ne moo mën a intervenir ba génne ko safara loolu mënula am moo taxoon suñu borom yonent ma lay saar saam comme ni ñu ko gisoon keroog ci fatxum bi nga xam ne noo ci la ci xajjatu Seydina Abu Bakar di Seydina Abu Bakar doon jiite aj te mu yónnoon Seydina Ali ibn Abi Talib suuratu baraa début suuratu njàlbeenu saaru baraa muy suuratu tawba gisoon nañ la Seydina Ali la ko yonent ma lay salaatu wassalaam wax noo woon ne ko yëgalal waa Makka xam nga waxoon na ci li nga xam ne moo moo moo laaloon ci liñ doon wax keroog ci wàllu col yi yi nga xam ne moom lañ doon wër kaaba gi def yaramu neen bi nga xam ne ci la leen ko yëgal ne wala yatuufanna bil bayti uryan bu kenn sa à partir de tey di wëradi ci kaaba gi nekk koo xamante ni day rafle du sol dara waaye bokkoon na ci li nga xam ne moom la ko wax loo woon moom salawatullahi wa salaamuhu alayhi kene laa tadxulul janna illa nafsun na kenn du dugg ajjana lu dul bakkan boo xam ne dafa gëmoon yàlla kon nag mbir maa ngi noonu jeex na kon nag mu ngi noonu mooy daal gaay kon du ñu dugg dara wala man wala yadxuluna aljanna du ñu dugg aljanna de hatta yalija femmul foog duggul rek aljamalu gëléem fii sammil xiyaat ci bën bënu puso bi nga xam ne moom la ñuy ñawee mu ne wa kadhalika naka noonee najzi la ñuy faye al mujrimiina way jombu ñaa ña de lahum dina leen ñeel min jahannama ca safaraaw jahannama jañuy ne mihaadun ab laltu mooy seen berceau fa nga xam ne buñ bëggee tëdd mooy ci seen suuf li nga xamante ne mooy seen laltu safara la wa min fawqihim ci leen muur féete leen kaw gawaas seen toit li nga xam ne mooy téeg bi leen muur loolu yit gawaas ñoo loolu yit gawaas ci safara la de wa kadhalika mu ne ko noone najzi lañuy paye ad-zaalimiina ñi nga xam ne ñooy tooñ ko du seen bopp yëg bokkaalekat yi mu ne nag walladhiina amanu kantaa ñi nga xam ne ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaati te doon jëf-jëf yu baax yi ci kaw suuf laa nukallifu nafsan illaa wusaha ñun nag suñu bo mu ne man borom bi tabaaraka wa taala teguma benn bakkan lu dul loo xamante ne nii lu mu àttan la de mooy jaam yi li ma leen digal jaamu yàlla yi ma leen teg nekkul ne dañ ko àttanul attan nañ ko juróomi julli par fan par bés loolu képp jaam àttan nga ko waaye woor benn koor benn weer ci ci at ci at mi loolu moom àttan nañu ko yi nga xamante ne mooy buñ amee alal bu nañ ci borom bi wax ñu génn ñoo ko gën a àttan moo tax laa yukallifu laahu laa nukallifu ñun de duñu gàll de te duñu togg jëf nafsan benn bakkan illaa wusaha lu dul loo xamante ne man borom bi def naa mu man koo doxe nekk loo xamante ne man na koo àttan ta na koo def léegi nag ulaayika gaa yoo yëlee nee na ñi gëm yàlla tey jëf-jëf yu baax ñu ne ulaayika gaa yoo yëlee ashaabul jannati ñooy waa aljana a fiya xaaliduuna ñoom fa la ñuy sax de kon nag suñu borom ne wana sana dugg laata ñu koy dugg ma daal di génni daal di rocc maa fii sudurihim li nga xam ne moo newoon ci seen dënn yi min xillin ci loo xam ne ñekk-ñëkk ak ñagas-ñagas gu newoon seen digg seen diggante moo xam ne yoo xamante ne nii gu dogoon diggante yooy ngëm yàlla yooyu war a dugg alja aljana alhamdulillah ma daal di rocc loolu le lépp luy mbañante lépp luy ñëkk-ñëkk gu woon ci xol yi ma daal di koy dindi léegi nag dool li leen dugal àjjana tajri mu ngay daw min tahtihim ci seen ron al anhaaru dex ya wa qaalu buñ fa duggee nag lii la ñuy wax alhamdulillahi alladi hadaana li hada waay waay alhamdulillah waay waay mbooleem cantii bi tabaraka wa taala alladi mi nga xam ne hadaana moo ñu gindi de li hada moom de moo ñu gindi ci lii aljana ji moo ñu gindi ca kaw suuf teg ñu ci yoon woo xamante ni nii mooy jëf-jëf payam mooy aljana ji waaye biñ nee fii biir yawmal qiyaam bi ñuy door a dekki moo ñu gindi ba teg ñu ba teg ñu foo xamante ne ñu jaar siraat romb foofu yépp mën a dugg aljana ji wama kunna li nahtadiya te ñu nag nekkuñu woon ci suñu ngóoro de nekku ñoo xam ne dañ doon gindeeku ci suñu bopp ñun pour ñun kese lawla an hadaana bu budul woon ne borom bi ci mbaaxam kese fadluhu al azim ci nga moom moom nga nëlam la gëneelam gu màgg gi kese ci lañu ci lañu gindee bu dul woon lool de kon du ñu gindee ko laqad dëgg-dëgg jaa at dikkoon na dikk na rasul rabbina suñu ndaw boroom yi da lañ ñu doon jox ca kaw suuf doon ñu ko dig doon ñu ko wax doon ñu ko téelal ci seen borom ah ñoom de alayhimu salaatu wasalaam indi nañ fii bil xaq ci dëgg muy yëg ñu doon dig ak la nga xam ne moom lañ ñu doon wax wanuudu bu keroogee nag ñu woo leen nag ne leen antil kumul janna ne leen wala aljana jaa ngongu de uristumuha yéena ko donn bima kuntum ta'lamun ta'malun ci li nga xamante ni mooy ci li nga xamante ni mooy seeni jëf yu baax moo tax sama borom di ne ma daal leen terale aljana jii ngool waxoon nañ la façon aljana yi aljana ji nga xam ne da nga koo donn ak aljana ji nga xamante ni mooy say jëf la ak bi nga xam ne mooy ne gaa yi ñeneen a ko waroon a moom voilà yow ñu doon ne la ko mooy yéeféer yi ndax ku ne rek am nga fa place léegi nag boo fi xullee defoo lu baax yow sa bërëb boobu dootoo ko moom de kon nag mu ngi noonu laay bi moom la ñuy jeexale saa su ne buñ jeexalee juzu yi voilà alhamdulillahi alladhi hadana li hada gis nga nee na buñ duggee àjjana lañ koy wax ama kunna linahtadiya lawla an hadana allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq ndax wallahi alquran mooy xéewal bu gën bu ñu borom bi tabaraka wa taala indil rasulullah huwa ni'matu rabbina alayhi salatu wassalam laaya bi wa nazana ma fi sudurihim min ghil gisoon nañu ko bi sayyidina ali ibn abi talib naan man de yaakaar naa radiyallahu anhu lii mu nekk man ak ñoom talha ñi nga xam ne mooy dañoo jote woon fële mooy bi sayyidina usman génnee àddina ba xare boo bële ba ni nga xamante ne nii ci la ñenn ñi faatu woon ak sayyidina zubayr mu ne man de am naa